أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتت أتتخذها هزؤا قالوا أتتخذنا هزؤا قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تومرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها qaalu qaalu laana ji'ta bilhaqq fadabahuuha wa maa kaaduu yaf'aluun wa iz qataltum nafsan faddaara'tum fiihaa wallaahu mukhrijum maa kuntum taktumun تؤمن فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم ثم قفت قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم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 buntu ki nga xamante ne moom day wommat euh, gëléem gi ànd ak moom ñu gisoon ci hadis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bi muy wax tamatto yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, wala do hadis boobu gisoon nañ ne buntu boobu gisoon nañ ko ci ko jiitu ñu gisoon ci buntu baabu manistaral hadiya min at-tariqi buntu ki nga xamante ne dafa jëndee hadiyu ci yoon bi maanaam euh, buntu boobu ñu gisoon ci hadis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne ci lu jëndee yoon mi mu ne mu euh, li nga xamante ne moom la wax mu ne woon ma sha'nul xaj wal umra euh, ma hajjul ma ma sha'nul hajji wal umrati illa wahida illa wahid ki nga xam ne moom mooy Naafi' moom moo ko nettali rahimahullah mu ne summa tara al hadiya min Qudayd topp nag mu daal di jëndee li nga xam ne moom mooy hadiyu bi mu jëndee ko ca Qudayl maanaam kon ci yoon wi la ko jëndee naka noonu gisoon nañ ci baabu man ash'ara wa qallada bi Dhul Hulayfa thumma ahram buntu ki nga xamante ne dafa mandargaal euh, gëléem gi euh, ñaas ko naka noonu mu daal di koy daal ci takk buum ca Dhul Hulayfa maanaam moom mooy euh, ca miqaat ba topp nag mu daal di armal loolu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn bi radiyallahu ta'ala anhuma maanaam mawqufa bi nga xamante ne moom la imam Naafi' rahimahullahu ta'ala solo ci moom ne moom day kaana ibnu Umar radiyallahu anhuma idha ahda min al-madinati qalladahu wa ash'arahu bi dhil hulayfa yat'anu fi shiqqi sanaamihi al-aymani bi-shafra wa wajhuha qibala al-qiblati baarika mu ne sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma su daan def ut hadiyom bi ca ah, madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu eh, wassalaam daf ko daan maanaam daf ko daan mandalgaal naka noonu eh, eh, daf ko da ko daan da daan takk buumam ci baat bi naka noonu daf ko daan mandalgaal fële ca Zul Xulayfa la daan defe def ko daan jam maanaam ñaas maanaam wàll gi nga xamante ne moom mooy njégetu gëléem gu ci wàllu ndeyjoor gi Euh, moom la ko daan ñaase ak ak euh, paaka maanaam bu paaka bu mag naka noonu euh, mu jublul bi mu koy def tamit day jublul xar kanamu gëléem gi mu jàkk mu daal di jublu ci xibla waaye gëléem gi nekk koo xam ne dafa goor kon loolu maanaam wax xadis bi man imam al-Malik rahimahullah solo na ko ci mu watta naka noonu gisoon nañ ci xadis sayyidna al-Mihwa ibn Makhrama radiyallahu taala anhu ak Marwan ibn al-Hakam rahimahullahu radiya anhu bi nga xamante ne ñoom ñii dañoo doon nettali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne noonu la doon def bi muy génn ànd ak saxaabaam yi radiyallahu anhum mu ne hatta idha kaanu bi Dhil Hulayfa qallada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-hadiya wa ash'ara wa ahrama bil umrah maanaam bi ñu génnee eh, ci atub Hudaybiya jóge ci Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bi ñu yegsee ci Zul Xulayfa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yeew ci gëléem baatu gëléem yi maanaam ta taqlid dafa koo defar taqlid euh, ci gëléem yi nga xam ne daf koy def hadiyu naka noonu mu daal di koy daal di leen di ñaas euh, daal di armal ci euh, ra naka noonu gisoon nañ ci hadith soxna Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha bi nga xamante ne moom moo ñëwaat daanaka ci buntu yi tegu yépp lu ci ëpp moo ci ñëwaat muy wax ne moom ci boppam mu ne fataltu qala'ida badani budni budni nabi sallallahu alayhi wa bi yadayya thumma qalladaha wa ash'araha wa ahdaha fa ma alayhi shay'un kana uhilla lah mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam man euh, Euh, man maa doon man maa doon takk buum yi nga xamante ne ñoo nekk ci seen baat yi man maa ko doon man maa ko doon ràbb man maanaam man maa koo euh, maa ko maa létt man maa ko létt waaw euh, ci sama loxo yi ñaar loxo yi laa ko léttee jox ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mu daal di koy takk takk ko ci baat bi takk buum gi ci baat bi daal di koy ñaas maanaam mandargal ko nag noonu mu daal di koy bàyyi mu dem mu def ko hadiyu Euh, loolu nag ba mu ko defee xaraamalul woon ci boppam dara loo xamante ne daganoon na ci moom euh, gisoon nañ ci tamit baabu fatlul qala'id lil buduni wal baqar buntu bi nga xam ne moom mooy wax ne euh, dañuy bu dee gëléem la ak nag rabb wala boog maanaam létt yi gi ñu war a buum yi nga xamante ne moom lañ leen di takkee ñu gisoon ci hadith soxna Hafsa radiyallahu ta'ala anha moom mu ne man dama ne waa yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaw maasa anun naas xallu walam taxlil anta maanaam lan moo tax ba nit ñi maanaam lu xew ba nit ñi ñoom ñu daal di simmeeku te yow simmeeku wuloo loolu nag moom mooy ci xajjatul wadaa mu ne ko inni labbattu ra'si wa qallattu hadyi fala ahillu hatta ahilla min al-hajj man day dama eh, diw sama bopp bi lu koy eh, lu mel ni daakaande lu koy wowal naka noonu man ma daal di euh, takk ci baat maanaam euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy sama euh, gëléem bi kon nag duma simmeeku lu dul li nga xamante ne maanaam moom maanaam lu duma simmeeku mbete ma daal di simmeeku ci aj gi naka noonu gisoon nañ ci soxna hadith soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom mooy bi ñu gis léegi fi mu nan fa aftilu qala'ida hadiye maanaam moom man ma ràbb maanaam boog man ma létt li nga xam mooy buumu Euh, haddu yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ tamit baabu ishaaril buduni buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci euh, mandargaal ñaas nga xamante ne moom la ñuy ñaas euh, gëléem yi ñu gisoon ci xadisu sax naa mis al nu ibn Maxrama radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la ñu ci njëkkoon a gis gisoon nañ tamit hadith soxna Aysa bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la ñu wax léegi nga xam ne daf koo indiwaat naka noonu noonu la ko indiwaatee ci baabu man qallada al-qalaa'ida bi yadihi maanaam ki nga xamante ne moom mooy yeew buum yi eh, ci eh, ci maanaam moom mooy yeew eh, buum yi nga xam ne moom la teg ci baatu baat yi gëléem yi wala boog xar wala boog jur gi ci loxoom maanaam ngir xadu yi ñu gisoon ci bi Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma waxee ne euh, loolu euh, képp koo xamante ne da nga yóbbu sa hadiyu rek day daal di xaraam ci yow li nga xamante ne moom mooy moo lay mooy araam euh, ci kii ak soxna Aysa nag radiyallahu anha di yëgal ko yëgle ne mbir mi demewut noonu te loolu bi mu koy wax itam maanaam mu daal di indaale leeralaale li nga xamante ne moom mooy li ñu doon gis léegi ci xadiis yi naka noonu gis nañ ci baabu taqlidul ghanam bunt bi nga xam ne moom mooy wax ne gàtt yi maanaam euh, euh, wala waa gàtt yi muy xar ak bëy tamit mën nañ fana leen a def hadiyu ba noppi daa di leen di takk buum comme ni ñuy takkee buum xar maanaam comme ni ñuy takkee buum gëléem ak nag euh, loolu ñu gisoon ci xadiis soxna Aysa bi radiyallahu anha mu ne ahda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam marratan ghanama yenente bi sallallahu alayhi wa Euh, joxe woon na hadiyu benn bés maanaam ak euh, xar maanaam kon boo paree daal ne kuntu aftilul qala'ida lin nabi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ko euh, te mu ne fa yuqallidul maanaam man ci sama bopp man maa daan rabb wala boog maa daan létt buum yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon takk ci baatu. hadi euh, yi te noonu laa ko defee gëléem tamit gëléem moom moom ci boppam euh, kii gàtt gi maanaam moom ci boppam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko daal di takk ci seen baat ñu gis tamit euh, beneen xadis bi nga xamante ne moom moo gën a yaatu ci loolu yëpp di wax rek maanaam ba tey wa daal di waxaat jëmmi wax jooju ak mi nga xamante ne moom mooy wax rek ne fataltu li hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci lu ñu doyal ni hadi yenent bi hadi yonent bi sallallahu alayhi wasallam man maa doon ma rabboon li nga xam ne moom mooy euh, buum yi ñu leen doon takke gisoon nañ tamit baabul qala'id min al-'ihn ah, maanaam bunt bi nga xam ne moom mooy wax ne euh, euh, qala'id yi moom mooy buum yi ñu leen di takkee di ko yeewee seen baat yi ci ihn lañ koy defee maanaam moom mooy suuf leen boo xamante ne dañ koo cuub ñaare maanaam comme niñ ko gisee cuub bu xonk la doon noonu maanaam moom lañ ko defoon loolu nag comme niñ ko gisee woon ci bi weesu imam al-Bukhari daf kaa indi rek ngir wane ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam buum yom takkee woon gëllee moom yo moom ak xaram yo moom maanaam yoo ak nag ya moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam buum googa buum gu xonq la woon boo xamante ne leen la maanaam loolu la ci jublu voilà maanaam jubluwu ci ne dafa war comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon euh, ñu nag kon ñu gisoon ci hadisu al-Qasim ibn Muhammad ibn Abubakar radiyallahu anhum mu jël ko ci ummul mu'minina bi ne mu am ummul mu'minina jole ci nday way ni soxna Aisha la ci jublu woon radiyallahu anha mu ne fataltu qalaidaha min ahdin kana indi maanaam rab man maa rab wala boog maa létt buum yooyu maa ko re léttee ci ay e, leen yoo xam ne ci man mii la ne woon ah, man maa ko def kon loolu e, la ci jublu radiyallahu anha léegi nag mu ne baabu di naali baabu bunt buntu di yeew gi nga xamante ne moom la ñuy yeew maanaam ci baat bi mooy euh, an naali euh, mooy euh, ay cerax wala ay dàll maanaam comme ni nga xamante ne bu boobaa dafa am loo xamante ne bokk na ci lu ñuy sopp moom mooy ne boo takkee ci buum ci baat bi maanaam doo ko bàyyi noonu maanaam da ngay def ci baat bi benn mbir moo xamante ne nit ñi dana ci mën a jariñoo comme lu demee nekk dàll lu demee nekk ay siwo wala loo xamante ne daal wala lu am valeur rek loo xamante ne jàpp nañ ne lii kat ku ñàkk daf koy faral di soxla ci yi muy jëfandikoo bis bu jot maanaam yooyu moo tax maanaam dañ koy takk jox ko ko bu ko defee ki nga xamante ne moom mooy ki aji ñàkk ji nga xam ne moom mooy jël hadiyu bi moom day daal di mën a jël ndawal li ba pare comme baat bi maanaam buum gi lañ ci takk muy bu dee ay dàll la mu daal di mën a sol daal yi daal di am ay dàll yu bees maanaam daal di mën a dox ay soxlaam wala boog mu mën a am yére bu bees wala mu am Euh, siwo bu bees wala boog mu am paan bu bees ah, wala maam loo xam ne daal dana ko mën a jëfandikoo euh, euh, ci ginnaaw ga ci ay soxlay boppam ci bis bu jot maanaam loolu moom moo tax mu ñu sopp lu demee noonu loolu moom moo tax kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di indi buntu bi daa di baabu taqlidi naali te it lool day tax ne ñu xam ne tamit itam ne kii rëccul kese ndax bu fekkente ne buum gi rek fa nekk maanaam nit ñi mën nañoo jàpp ne xëy na est-ce que takkuñu yeewuñu ko woon mu rëcc waaye bu ñu gisee ni am na leneen luñ ci boole maanaam euh, boole ko ci daal koy saraxaale waale da nañ xam ne kat lii kat kii rëccul kefe maanaam loolu tamit euh, beneen xikma la bu nekk ci euh, boole gi nga xam ne moom lañ ko ci boole waaye nag bu boobaa du nekk rek benn dàll kefe maanaam faw mu nekk ñaari dàll maam peer maanaam lool moom moom la ci ciy jublu wallahu mu ne bil isnaadil muttasil fi al kitaab lay haddathana Muhammad ibnu Salaam te moom mooy al-Bikandi rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah al-Jumahi mu akhbarana Abdul A'la ibnu Muhammad moom ci juróom-ñetteelu génération la ba génn àdduna 189 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibnu Salaam comme ni ñu ko gisee woon la génn la gane àdduna génn àdduna e bokk ci fukkeelu génération bi an Ma'mar te moom mooy euh, imam bu mag boobu am Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Hadani di waa Yaman di seen imam as-San'ani rahimahullah an Yahya ibn Abi Kathir mooy imam waa Basra euh, Abu Yahya wala boog Abu Kathir an Ikrima muy mawla ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Ikrimata al-Qurashi bokk ñetteelu euh, génération bi an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna nabiyallahi nee na naka yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ra'a dafa gis rajulan benn waay boo xam ne ko mi ngi doon womat badanatan ak gëléem qaala mu ne ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam irkab yenente bi sallallahu alayhi wa ne ko irkab haa war ko maanaam moom dafa jël gëléem gi di dox moom di dem ak moom mu ne ko nag léegi yow war ko maanaam lu tax ngir ne war gëléem gi mu ëpp njariñ ci nit ki maanaam jël gëléem gi wombat ko di dox ak moom te mënoon koo war wàcceel boppam ay coono loolu maanaam nekkul loo xam ne lu ràññeeku la waaye nag yéen bi mu ko ko waxee xaala mu ne ko inna xaanaka gëléem gi badanat maanaam mii badanatun maanaam gëléem la boo xamante ne li mu ci nam comme li alxuraan naan wal budna maanaam al budna yu lay jëfandikoo euh, ja'alnaaha min sha'aa'irillahi lakum fiha xayr maanaam ne gëléem yi dañ kaa def mu bokk ci lii mal yàlla mandargal te ko te maanaam ay yiw njëriñ gu bari mu ngi ci seen biir moom nu mu ko déggee woon rek moom mooy dañ ko war a màggal kese waaye la kum fii xaa xayru gi bàyyiwu ko woon a xel googu bàyyi xel mooy ne ak njëriñ a ngi ci tamit te moom bokk na ci njëriñ yi mooy ngeen mën koo war hmm? comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ci beneen aabi wal xayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina maanaam wa pare daal ci teg wa yaxluqu ma la ta'lamuna maanaam xar yi ki eh, wal xayla fas yi ak baxla ak euh, mbaam euh, sëf yi yooyu yëpp ah, dañ yàlla def leen koo tàggatalal bu ko defee ngeen koy war di ko taar taarloo tamit maanaam te yàlla bind na loo leen xamul maanaam euh, ci ay xeeti waruwaay yoo xamante ne maanaam jamono ju nekk day am ñoo xamante ne xëy na waruwaay yeneen yii di ñëw ñoom duñ ko xam te it lépp ngir li tarkabuha ngir mën ngeen mën ko war waaye wasi na mu nekk taar tamit maanaam mu mën a jouer ñaari rôle yooyu yëpp en même temps maanaam Euh, te loolu tamit moom moo nekk ci gëléem gi segam dëgg la ne da nga koy jaamoo yàlla waaye jariñoo ko itam maanam ci li nga xamante ne moom nga ko mën a jariñoo qaala mu ne ko yenente bi sallallahu alayhi ne ko irkab haa waral ko war ko qaala mu ne fa laqad maanaam kon ba mu ko ko waxee gisoon nañ ci yeneen waaye ne ñetti yoon la ko wax maanaam ngir ne mu ne ko di di kii la mooy yi war a yóbbu Makka mooy euh, yooyu la ma maanaam moom ah, comme niñ ko gisee woon ne amaan na li mu jàppoon comme li yenn borom ko xam di wax rahmatullah mooy ne dafa jàppoon ne xëy ne loolu su ko defee amaan na euh, maanaam da yéen maanaam dafa dafa jàppoon ne amaan na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa yaakaar ne gëléem gi dafa bokk ci gëléem yooyu nga xamante ne maanaam bëgguñu ku ko war bëgguñu ku ko rendi bëgguñu ko mooy comme ñun léeg-léeg suñu aada yi niñ ko amee ñoom it noonu lañ ko amee woon maanaam nga xamante ne am xar mën naa màgg ci kër gi bu yàggee jur yenn doom yi wala yàggata bu ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp nekk ku mag a mag a mag ñu daan koy wutal tur bàyyi ko ci kër gi mu màgg xar moom kenn waru koo rend kenn waru ko euh, def dara kenn waru koo kii maanaam yooyu noonu maanaam loolu tamit ñoom dañ koo amoon ah, euh, kon loolu tamit maanaam ay saaiba wasila xaamil Ah, comme ni nga xam ne noonu la ko alxuraan tudde yooyu nag ah, ak ah, saa'iba saa'iba maanaam yooyu nag moom la yaa maanaam moom daf amaan na dafa jàppoon ne yeneen bi saa sam loolu la yaakaar mu di ko leeral nag ne ko déedéet gëléem gi du benn ci yooyu yëpp waaye yeneen bi saa sam ne ko mais war ko laa wax maanaam war ko ba mu ko ko waxee ñetteelu yoon ba nag dégg nga Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala mu ne falaqad giñ naa ne dëgg ra'aytuhu gis naa ko dëgg dëgg gis naa ko raakiba raakibaha mu war ko yu saayiru muy eh, dox di ànd ak annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wan na'lu eh, eh, fekk dàll bi fii unuqiha mi ngi ci baatu gëléem gi hmm? maanaam kon ci fekk maanaam ñuy ànd di dem dàll yi nekk ci ci baatu gëléem gi mu ne nag xadis euh, bi taabaahu topp na maanaam bo ñi solo xadis bi bo maanaam comme Muhammad ibn Salaam ak Bikandi moom dafa solo xadis bi rahimahullah moom ci afraadu Buxaari yi la imaam Buxaari moo solo ay xadisam moom kese moom la Buxaari yu la moom ci boppam ñoo bokk dëkk waaye euh, mu ne waaye ki mu def mu taabaa ci moom mooy Muhammad ibn Bashar te moom mooy Bundaar moom ñëpp solo ci moom man waa saabkoto bi si te yëpp seen sëriñ la mu ne qaala euh, haddathana Usmaan ibn Umar te moom mooy ibn Faris Euh, abu firawna dañ euh, maanaam moom mooy dàqantalam dañ ko mooy laqabam mooy dañ ko abu muhammad euh, ak abu abdullah ak abu adi al abdi di waa basara moom tamit buxaari yul asl la rahimahullahu taala moom ci juróom-ñeenteelu génération bi la mi génn àdduna deux cent neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom mu ne qaala axbarana ali ibn mubarak te mooy al-Hana'i di waa Basra rahimahullahu ta'ala mu ne an Yahya te moom mooy ibnu Abi Kasir an Ikrima muy mawla ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jël ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam hadith bi comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisoon gisoon nañ ko ci ay eh, yeneen i càllale gisoon nañ ko hadith eh, numéro mille six cent quatre-vingt-neuf maanaam foofu gisoon nañu ko ci baabu rukubul badani li qawlihi wal but na budna ja'alnaha lin-nas mooy euh, aaya boobu noonu Euh, mais boobu imaamul Bukhari daf kaa solo woon ci càllale yi nga xamante ne maam ci Muwatta la ko jëlee woon bu imaamu Malik muy Abdullah ibn Yusuf mu ne mu xabarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu maam dinañ gisaat xadis bi xadis numéro deux mille sept cent Muslim indi ko xadis numéro mille trois cent vingt deux ñaari yoon imam Abu Dawud indi ko xadis numéro mille sept cent soixante imam An-Nasa'i ko xadis numéro deux mille sept cent quatre vingt Euh, imam ah, Ahmad rahimahullahu taala moom indi na ko euh, fukki yoon euh, naka noonu imaamu Malik wala mm-hmm. moom tamit rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 1106 comme niñ ko gise woon ne xadis bi imam Malik solo na ko an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurayrata radiyallahu taala anil jami' kon li na xadis wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko def moom ak Tirmidhi rahimahullahu jami' mu ne baabul jilaal lil budni baabu buntu al jilaal ma jilaal moom mooy euh, wékk euh, wékk euh, der wala maanaam wékk mbàjj maanaam lil lil budni ñeel gëléem gi maanaam gëléem yi tamit buñ leen dee yóbbu faaw ñu wutal leen loo xamante ne maam xeetu der lay doon wala benn mbàjj lay doon wala yoo xamante ne wala aw teg boo xamante ne dañ leen koy tegal ci kaw ci kaw gëléem gi bu ko defee ki nga xamante ne tamit moom mooy koy reer maanaam moom moo koy jël mhm. moom it daf koy daal di mën a yóbbaale maanaam ginnaaw gi tamit moom euh, maanaam moom bu ñëwee bu ñu rendee gëléem gi moom day daal di jël dàll yi euh, jël ndawal li daal di jël euh, mbàjj mi wala yu mel moom daf koy a jël yóbbaale maanaam nga gis ne kon ak njariñ rek moo ci nekk loolu moom la ñuy tuddee jëf ji loolu la ñuy tuddee ak tajlil maanaam tajlil ba budd na maanaam wala tajlilul badana maanaam loolu moom mooy comme naka noonu nag boo ko jëlee nga yóbbu ko wala maanaam hadu yi rek noonu lañ nekk def ngir ne duñ leen bàyyi noonu rek maanaam ne rek dañ jël gëleemu kese rek bàyyi ko noonu mu dem déedéet maanaam faaw dafa am ay mbir yu bari yoo xam te ne ñoom ñoo ci nekk yooyu yëpp tamit di wane màggal gi nga xam ne moom lañ koy màggal ak réyal gi nga xam ne moom la ñuy réyal seeni mbir waaye tamit njariñ gi nga xamante ne moom lañ mën a amee ca gannaaw ga Euh, loolu mu ne wa kaana nekkoon na Umar euh, euh, ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma laa yasuqu doonul woon xar minal jilaali ci maanaam mbàjj moomu kiiraay boobu càngaay boobu illaa lu dul mawdi as-sanaam bërëb bi nga xamante ne moom mooy bërëbu bërëbu sanaam moom mooy gi maanaam njéegétu gëléem gi mooy boos bi foofu rek lay lay lay lay dagg wa iza naxaraha maanaam comme masalan tey bu fekkente ne daf koo def ab yére maanaam bu boobaa place bi nga xamante ne moom mooy place bi ubbeeku ci yére bi foofu noonu mooy fi baat bi di nekk wala yu mel noonu wala bu dee par exemple manteau la manteau la wala yu mel noonu place boobu noonu day day fekk day def ba mu dëppoo ak fi nga xamante ne foofu la ñuy xar maanaam bu ko defee kii koy gis maanaam xam ne ah lii kat mandargaal nañ ko maanaam isaar bi fi muy amee maanaam ñu gis ne lii mandargaal nañ ko hmm. waaw wala boog mu nekk beneen xeetu teg boo xamante ne dina nangu dagg googu waaye maanaam dagg ko ci anam goo xam ne kenn mënatu koo jëfandikoo boobu moom taxul ñuy wax maanaam loolu tamit euh, beneen mbir la bu ma tabayyi xel ci wàllu googu kon nag foofu rek lay daal di dagg wa isa naxaraxaa su ko lojee naga day daal di rocc jilaa la xaa li nga xam ne moom mooy jilaa mooy mbàjj gi càngaay googu maxaafatan ngir ragal al yufsita ci mu yàq ko ak damu deret gi suma topp nag yetta saddaqu bi ha mu daal koy saraxe hmm. maanaam euh, kon moom noonu lay daal di euh, doxale tamit ci euh, buntu boobu lii tamit lu ci maanaam benn wàllu imam Malik rahimahullahu taala solo na ko rahimahullahu taala ci mu Muwatta maanaam hadith bi mun a qaala bil isnaad ma léegi mu dem mun a qaala bil isnaad muttasil fi kitaab la yëpp ay sunna lañ hmm. maanaam euh, loolu na la sauf que Maliki yi fuqaha Maliki yi rahmatullah alayhi fii wuute nañ ci jumhur ci benn point moom mooy ci benn tomb mooy lan mooy ne ñoom dañoo jàpp ne gëléem rek lañ koy defal maanaam jilaal gi maanaam lu ñu tudda tajlil loolu gëléem rek lañ koy defal kenn du ko defal nag wala xar ñeneen ñi ci des jàpp nañ ne mënef koo defal ñëpp maanaam kon foofu wuute nañ ci ak jumhur rahmatullah mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al-kitaab li haddasanaa Qabiisa moom mooy ibn Uqba ibn Muhammad ibn Sufyaan ibn Uqba ibn Rabi'a ibn hmm? eh, Junayd eh, Abu Aamir Aswa'i rahimahullahu ta'ala gisoon nañ ko xam moom mi ngi gën a àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, wala foofu la génn àdduna ci Kuufa am nañu le deux cent quinzième année ah comme niñ ko gisee woon juróom-ñeenteelu Euh, génération bi ci la bokk euh, bokk ci sëriñ imam Bukhari yu mag yi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana euh, Sufyan te moom mooy as-Sawri maanaam li waa Kufa maanaam ta'ala an ibn abi najih te moom mooy abdullah ibn abi najih abu najih nag moom mooy yasaar noonu la tudd as-saqafi rahimahullahu taala daakantaam nekk abu yasaar al-makki as-saqafi rahimahullahu taala bokk ci juróom benneelu génération bi génn àdduna cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa makka an mujahid te moom mooy ibnu Jabr euh, rahimahullahu ta'ala al-Makhzumi Abul Hajjaj daqantala wala boog Abu Muhammad al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala di imaamu bu màgg boobu euh, an euh, Abdurrahman ibn Abi Layla muy beneen imaam tamit bu màgg a màgg nga xam te ne taabi'i la waaye saxaaba yi saxaaba radiyallahu anhum dañ daan toog ay jotaayam muy jàngale maanaam nga xam ne Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bu ko daan dégg mu danaan mais kii dafa mel ni li muy nettali ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da kaa fekke comme ñun niñ ko fekkee voilà maanaam <laughs> kon <laughs> loolu Ah, dégg nga an Ali muy ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xam ne mooy ñeenteelu xulafaa ur-raashidun ay baabu madinatul ilmi Abu Turab abu amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna quarantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci Kuufa comme ni nga xam ne noonu lañ ko xame foofu la tamit maanaam eh, rawda bam foofu la nekk ba tey maanaam ah, radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na amarani digal na ma rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam an atasaddaqa tima saraxe bi jilaal albuduni ci jëlaami maanaam càngaay boobu nga xam ne moom mooy bu albuduni gëléem gi allati bi nga xamante ne naxartu lot naa ko wabi juludiha ak tamit deram maanaam bu ma noppee tamit der bi tamit deru gëléem gi tamit dama koy saraxe nee nit ñi dañ ko mën a dañ koy mën di jëfandikoo maanaam hadiyu bi amul lenn loo xamante ne duñ ko ci saraxe lépp la ñuy saraxe maanaam comme ni nga xamante ne insha allah taala dinañu ko euh, ko gis Euh, donte am na ci ay borom xam-xam rahmatullah ñoo xamante ne ku mel ne Hanaabila rahmatullah ñoo xam ne daganal nañ nga mën cee lekk bu dee am na loo ci bëgg a lekk waaye ala kulli haal waaye lu ci ëpp moom ne moom da ngay saraxe lépp loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy Euh, mooy li gën a dëppoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi imaam Bukhari comme ni ko Seydina Ali nettali ni karramallahu wajhahu hadith bi imaam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat léegi 1716 1717 1718 ak 2299 ci kanam imaam Muslim indi na ko hadith numéro 1317 ñaar yoon imaam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 3157 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 894 1200 mille deux cent neuf ak mille trois cent soixante-quatorze comme ni gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta ñett ñoo ko ci mooy imam Bukhari imam Muslim ak imam Ibn Maaja amma imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' maam ñoom ñett ñoom ñuy tuddee salaasa maam ñu naan salaasa maam ñoom ñett ñi wa akhrajahu salaasa ñett ñi solo nañ xadis bi ñoom lañ ci jublu imam Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i maanaam ñoom ñett ñi maanaam bu ñu wax al arbaa maanaam Ibn Maaja lañ ci yokk ah voilà moom kay kon loolu la buñ ne al xamsa moom ñu yokk ci imam Ahmad ibn Hanbal ah rahimahullahu ta'ala voilà buñ ne as-sitta ñu boole ci waa ashaabu sahih maanaam ñu bor maanaam ñaari borom ñaari sahih waaye génne ci imam Ahmad buñ ne as-sab'a wala bu ñu wax loolu la ñuy xam al jamaa maanaam mooy juróom-ñaar ñoom maanaam mooy juróom-ñaari mooy imam Ahmad kilo la bokk maanaam imam Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Maaja ak imam Ahmad ñoo lañu aljamaa maanaam loolu la ñuy xam ñoom la ñuy tuddee as-sab'a ñu wax aljamaa ñeneen ñi ñeent ñi loolu wax ashaabu sunan eh, ñi ñoom ñooy waa borom sahihayni maanaam eh, loolu mooy istilaahi borom xam-xam rahmatullahi di faral di indi wala muttafaqun alayhi borom ñaari sahih wala rawat shaykhaani ñaari sëriñu mag yi solo nañ mooy imam Bukhari ak imam Muslim mm-hmm. rahmatullahi ala al-jami' mm-hmm. mu ne baabu man ishtara hadiyahu min at-tariq wa qalladaha bu ñu xoolee daanaka buntu bi ci juróom-ñetti buntu ci ginnaaw waxoon na buntu bu mel ni waxoon na wax ju mel nii maanaam baabu man ka nga xamante ni ishtara dafa jënd hadiyoo gëléemam min at-tariq yoon waaye fii daf see yokk beneen mbir mooy wa qalladaha ba pare mu yeewu maanaam mu def ci taqlid maanaam kon loolu moom moo ko wutaleeg bële fële la ci bëggoon a jàngale moom mooy ne mën nañu dagan na maanaam ñu jënd hadiyu bi maanaam dañ doon wax ci hadiyu bi fan lañ ko war a jëndee nan lañ ko fan lañ ko war a euh, tàmbalee maanaam di wommat ak yu mel noonu bu boobaa nga jëndee ko foofu maanaam fan la la daganee nga jënd ko ndax ci biir xaram bi la wala ci biir xalaal bi la maanaam fan la loolu maanaam moo taxoon mu indi woon masala boobu foofu fii nag dafay indi masala bi ne boo ko jëndee ci yoon bi tamit danga koy yeewee ci yoon bi maanaam ci mbiru takk gi foofu la nekk maanaam takk gi ci yoon wi waaw loolu moom moo tax mu indi buntu bi fii maam ngir leeral loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dina di indi ñaari bunt yu nuroo ci benn téere te fekk dañuy jege jegewantoo sax te fekk jubluwu ci maanaam li tax maanaam donte dañuy nuroo ni ñu leen bindee waaye day fekk nit lam ci jublu du nekk benn wallahu a'lam qaala bil isnaad al muttasil fi kitaab la haddathana Ibrahim ibn al Munzir te mooy ibn Abdullah ibn al Munzir ibn al Mughira mm. euh, waaw moom la maanaam mooy Ibrahim ibn al Munzir rahimahullahu ta'ala moom euh, al Bukhari moom Eh, abu maanaam imam Abu Dawud ak imam Nasaa'i ñoom ñoo solo ay hadiisam rahimahullahu ta'ala eh, di sëriñ imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala saqafi di waa Madinatu Munawwara ala eh, al-Qurayshi waaw waaw Madinatu hmm. Munawwara asadi rahimahullahu di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 236 ma ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddasanaa Abu Damra mooy Anas ibn Iyaad ibn Damra mu ne qaala haddathana Musa ibn Uqba mu imam al-Maghazi an Nafi' annahu qaala arada nam ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma al-hajja aj ama atum hajjatul haruriyya maanaam aju al-haruriyya haruriyya moom lañ leen di tuddee xawaarij eh, moom xawaarij moom lañ leen tuddee haruriyya maanaam ndax ndax daje gi ñu daje woon ci Harura ah, moo tax ñu tuddee loon haruriyya moo tax mais Euh, képp koo xamante ne da ngay ji maanaam da ngay song yeneen i jullit di xeex ak ñoom rek ñoom dañ leen ñaare dañ lay faral di tuddee xarur ya maanaam loolu la ci nam te bii moom mooy kan asaka euh, euh, Hajjaj ibn Yusuf maanaam loolu moom moo tax mu mu ne moom mu tuddee ko hajjatul xaruriya maanaam mooy at gi nga xam ne daa tombe woon ak at nga xamante ne ci lañ songe woon Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu maanaam loolu la aadi ci jamonoy ibnu Zubayr sayyidina Abdullah ibn Umar ibnu Zubayr bokk ibnu Awwam radiyallahu ta'ala anhuma faqila ñu wax la woon ne ko neel ko ne ko inna an-naasa naka nit ñi kaa'inun dafa nekk baynahum seen diggante qitaalun aw xeex wa naxaafute dañuy ragal an yasuddu ko ci ñu dummóoyu loola maanaam ñu dummóoyu loola ba nga xamante ne doo mën a dem ci néegu yàlla bi doo mën a yegg ci kaaba gi bi mu waxee lool nag fa qaala moom mu ne laqad maanaam mu daal di tari aaya bi nga xamante ne moom mooy aaya alquraan bi mooy laqad giñ naan dëgg-dëgg kaana nekk na lakum ñeel leen fii rasulillahi ci ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam uswatun ak looyu kay xasanatun euh, bu rafet isan bu boobaa day asnaa danaa def kamasana ak kem na mu def maanaam euh, lii nii loolu la ñu tuddee iqtibas maanaam mooy ngay wax benn euh, wax joo xamante ne da ngay wax ci biir wax ji nga tudd ab wala nga tudd xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te tuddoo ne yàlla nee na yenent bi nee na mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam maanaam da nga waxaale noonu ci biir wax ji ah, loolu lañu tuddee iqtibaas mm-hmm. voilà ah, maanaam mu ne kon nag isan boobaa asna dan asna boobaa danaa def kama asna danaa def kama ne xam te ne sanaa noonu la def moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam ushidukum maa ngeen di seedeloo anni naka man aw jabtu waral naa umratan umra maanaam waral naa umra maanaam ne umra moom laa yëkkati ne dinaa ko def te maanaam comme bu ko tàmbalee faaw nga matal ko mm. nee na danaa dem defiti ko hatta mbéte kaana mu daal di nekk bi zahiril bayda ci digg al bayda maanaam ba mu fa nekkee qaala mu ne ma sha'nul hajj maa nekkul sha'nul hajj mbiru aj wala umrata ak umra illaa lulul waahidun di benn kese ushidukum maa ngi leen di seede loo anni naka man kat jamaatu dajale naa boole naa hajjatan aj maa umratan ak umra maanaam léegi kon boole naa aj ak rax maanaam moom mooy kon ci yoon wa la daal di yéene laa soppe yéene bi ne faaw léegi da ciy daal di dugalaale lan aj léegi nag bu boobaa li muy def moom mooy xiraan comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon mu ne wa ahda mu daal di yoo yóbbul hadiyan ab yóbbul ab yóbbal maanaam hadiyu mu daal di koy jël mu muqalladan mu daal di koy takk maanaam lii moo tax imaam Buxaari indi xadis bi mm-hmm. maanaam takk ko def maanaam dafa ko takkaleen istaraahu daf koo jënd maanaam foofu la da koo jënd xattaa mbétee xadima maanaam ca Quraysh la ko jënde comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ba nga xam ne xadima ci la yegsi fa taafa mu daal di tawaaf bil bayti ci kaaba gi wa bi safa mu daal di baagante tamit diggante safa maanaam lii tamit lafzul mustarak la baat taafa dañ koy daf koo indi waaye li muy tekki ci bi mu nee bil bayti ak bi mu nee boobu safa hmm. euh, maanaam mooy bi safa wal marwa maanaam ñaar yëpp bokkuñ li ñuy tekki maanaam safa dafa tawaa hmm. ni kaaba gi daan bi boobu bi safa maanaam mooy hmm. baagante kooku maanaam mooy sa ayu bi maanaam kon loolu benn baat loolu yi maanaam lii tamit baram bokk na mooy li ñu doon wax ci jotaayu Bulughul Maram bi wees ci dalil ikhtilal maanaam baat bi ci boppam mën naa tegu fenn yeneen baat yëpp tegu tegaloo ñu ñu bokk ay atte ci kaw ne maanaam maanaawu taafa dafa fekk ne taafa li muy tekki mooy mën naa tekkee ndoo yu bari moo tax benn bu ci nekk mën na koo matal maanaam ni muy matalee ni muy tekkee ci fii bokkut ak li muy tekkee fii mais comme même baat bi la boobaa mën nañ ko dugale ñu roofaloo ndoo ko boobaa dalil iqtisaad mën naa dox ci sartu ne ci sartu boobu loolu moom moo tax comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mun naan wax naan euh, euh, al fitratu xamsa maanaam juróom yi fitra la maanaam yooyu mën nañoo bañ a bokk atte waaye le fait ñoom ñëpp ñu mën a dugg ci rôlu fitra loolu moom moo tax ñu mën a bokk àtte mooy ñoom ñëpp ci fitra lañ ci rôlu fitra di mën a bokk àtte voilà comme na inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsani maanaam aaya boobu euh, la dafa war la dafa farata la mais comme loolu yëpp dafa dugg ci amru mais comme amru léeg-léeg mu nekk lil wujubi léeg-léeg mu nekk lil karaaha maanaam bu boobaa Ah, maanaam di dafa waral wala léegi mu nekk ngir ñu sopp la maanaam dañ la kaa digal mais ndigal jëmmi le fait que ñoom ñëpp ñoo bokk ndigal moom ñoo bokk àtte boobu loolu mooy moom iqtiraan boobu lool lañ bokk waaye nag bu ñu xoolee comme que amru ci jëmmi boppam moom ci boppam maanaam benn baat la boo xam ne dafa yaatu lu bari mën a nekk ci biir lool moom moo tax àtte yi nekk ci biir mën nañoo wute ci biir loolu mooy adlu maandute wala ihsaan rafetal dafa faru warul hmm. maandute dafa war maanaam nekk ku juste ku maandu koo xamante ne da ngay doxal dëgg loolu moom dafa war hmm. waaye nekk koo xamante ne da rafetal nekk ci di rafetal loolu warul hmm. voilà loolu kon maanaam euh, euh, loolu waaye yàlla moo digle yëpp mais bii daf koo digle digle gi war beneen mi mu digle koo digle sopp voilà maanaam loolu ci buntu daayilu iqtiraan mas maanaam euh, sew sew la bu mat a bàyyi xel mm-hmm. ci affaire daayilu iqtiraan fii tamit noonu la demee ba fa paafa bil bayti wa bis safa mm-hmm. wal mar voilà maanaam euh, donte attey euh, tawaaf kaaba gi ak attey safa war marwa ci umra daanaka ñoom ma benn lañ mm-hmm. voilà comme ni nga xam ne noonu lañ koo gisee Euh, dégg nga walam yasit te ala zalika ci mbir moom walam yaxlil te simmeekuwul min ci in ci dara moo xam ne xaruma xaraamoon na minu ci moom xattaa mm-hmm. mbéte yow man bisub tabaski mooy bisub loj mm-hmm. fa xalaqa ah, ah, mu daa di wëral ah, daa di rend wa naxara mu loj war a mu gis an na dëgg-dëgg nag xat dëgg-dëgg qada atte na mu watu xalaqa mu watu wa naxaara mu rendi loj dégg nga war a mu gis an ne kat kat euh, dëgg-dëgg xada dafa euh, euh, dafa matal na tawaafahu maanaam tawaafam al xajja bi ci aj maanaam tawaafawul xaj maanaam tawaafal xaj maanaam tawaafawul xaj haagi day dellu ci sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mais tawaaful xaj lay tekk maanaam tawaaful xaj la matal boo xamante ne bu kat la hoo maanaam bu sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wal umrata ak umra bi tawaaf yi ci tawaaf mal awal bu njëkk bi mm-hmm. maanaam mooy lan tawaaf bi mu njëkk a def moom mooy mooy xiraan mm-hmm. kon benn rek lay def summa topp qaala ne kadhalika naka noonu sanaa noonu la defee annabi yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa maanaam mooy benn tawaaf rek la mu def comme ni nga xamante ne gisoon nañ ko ci mm-hmm. euh, hadith yi weesu hadith yi gisoon nañu ma Bukhari du bari la na hadith mille six 93 dina ko indi laal maanaam eh, léegi ci ci ci dina ko indi ah ci xadis numéro 1806 1807 1812 1813 2701 4183 Euh, ba quatre mille cent quatre-vingt-cinq ak quatre mille deux cent cinquante-deux imam Muslim rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro mille deux cent trente ñetti yoon imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro deux mille sept ko Ahmad ibn Hanbal moom tamit indi na ko euh, euh, juróom ñeenti yoon kon ñu gis ne hadith bi waa saabu kutubu sitta ñoom ñett ñoo ko solo mu imam Bukhari imam Muslim imam An-Nasa'i amma imam Abu Dawud imam Tirmidhi imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ko rahimallahul jamii' mu ne baabu zabhi rajulil baqara an nisaa'ihi min ghayri amrihinna maanaam baabu buntu zabhi rendi ar rajulu ar rajulu benn waa waaji al baqara gëléem maanaam al ay soxnaam min ghayri amrihin na ci lu dul seen digal maanaam loolu moom mooy da man def naa laa rendel nga dem maanaam rendel say soxna haddu yi li nga xamante ne moom moo war ci seen ay haddu yi nga xamante ne maanaam dañoo war a am dañoo def loo xamante ne war na tax ñu mën a rendi haddu yi nga nga rendil leen ko sans ñoom bi yëg ko wala boog te loolu nag le mu nekk soxnaam wala mu bañ a nekk soxnaam loolu ci problème moo tax borom ko xam ne rahmatullah dañoo sukkandikoo ci loolu yeneen bi def sallallahu alayhi wasallam ñu ne ndekete nit maanaam mën naa fayal nit bor saa mu yëgal ko ko naka noonu nit maanaam saa mu tàggu ko maanaam loolu lay laaj maanaam saa mu tàggu ko ah sans que kooku ne ko sawaay fayal ma saa bi maanaam nit ki dem fayal ko ko wala boog nit ki lépp loo xamante ne comme kafaara la loo xamante ne dañ naan masalan lii kat ku ko def eh, war ngaa joxe kafaara nàngam njëg googu nit mën na ko koo dem defal nit maanaam sans keneen ki euh, sans kooku jox ko ndigal bi euh, maanaam sartu euh, maanaam du sart waa ji ki koy joxe euh, ki ki ki war a jël maanaam ki ki mbir mi concerné joxe ndigal bi loolu du sart maanaam ab rançon ki koy ki ki mu concerné du sart waa ji ñëw defal ko ko maanaam yooyu yëpp maanaam dañ koy déggee ci loolu voilà hatta loolu comme li ma bu Suyuti la wala sa shartuhu al-qabul bal iza rudda fa laysa qaadi fa laysa indi qaadihun bi za par masalan mooy ijaza mm-hmm. obligatoire waa ji nga xam ne moom lañuy ñuy jox ijaza ji mu nangu même bu ko nanguwul mu ne fa loolu mu ne maanaam lool du charte wala sa chartuhul qabul mm-hmm. du charte te nit ki nangu ijaza biñ ko jox voilà bal iza rudda même bu ko delloo woon sax fa laysa indi qaadihun bi za maanaam fi man yaakaar naa loolu sax du du yàq mbir mi mm-hmm. te maanaam imam Suyuti mujtahid la ci buntu boobu te boroom xam-xamu maanaam ngir ne day dëgëral daa iman yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi mujj yi dëgëral ah rahimahullahu taala euh, maanaam kon euh, loolu day day maanaam liñ ci nam rek moom mooy dafa bëri ay mbir yoo xamante ne duñ ci sartal ne euh, faaw ñu def loola ko déedéet maanaam même buñ la ko def loowul mën nga koo def Ah, waaye da jëm ci yoon bu baax bi maanaam ni mu mënee am ci côté bu baax bi noonu loolu am ci côté bu bon bi maanaam mënta ne maanaam mënoo lebalal nit alalam maanaam masalan nga jël saay alal ji maa la ko lebalal diw loolu masalan loolu loolu du jàppandi wala ko maa la ko mayal diw dégg ah, ak yu mel noonu allahuma ba mu des mu nekk loo xamante ne Euh, xam nga ni kii de toute façon day kontaan ci loolu mm-hmm. voilà dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab la euh, am na beneen mbir bu ñu war wax foofu moom mooy euh, nit ki gëléem gi maanaam benn nag day doy day doy maanaam day doy juróom-ñaari nit voilà dégg nga bi ci voilà maanaam imam Bukhari rahimahullahu ta'ala fii bi xool baatu zabh rajul la tudd maanaam la tudd maanaam rendi gi nga xamante ne moom la nag di rendil lan voilà moom la voilà moom la benn waay di rendil ay soxnaam mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi mu qaala akhbaranaa Maalik an Yahya eh, ibn Sa'id te moom mooy al-Ansaari al-Maazini rahimahullahu ta'ala al-Madani di waa qaadi ah, Madina Munawwara ala saakina Abdullah salaatu salaam bokk ci cinquième génération génn àdduna cent quarante-trois ma ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Amrata bint Abdurrahman mooy an al-Ansaariya radiyallahu ta'ala anha qaalat sami'tu dégg naa Aysata muy ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha taqulu mu ne xarajnaa génn nañ ma Rasulullah ànd ak ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam li xamsin ci juróomi fan yoo xam ne baqi na des nañ min Dul Qa'da ci Dul Qa'da mooy weer wi ñëw laata weeru aj bi mm. maanaam gisoon nañ tamit li nga xam ne moom moo ci aju woon ci masala yi Ehm, eh, ikhtilaaful matali'a maanaam ak li nga xam ne ñoom ñoo ci aju pour bu ñuy séentu weer wi ak yeneen ak yeneen lool yëpp gisoon nañ ko ci eh, bañ ko gisee mu ne laa nuraa gisuñu illal xajja lu dul aj fa lamma ba nga xam ne danaw naa la ñu jéggi min makka te ci makka amara ci la digle moom rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam man képp koo xam ne maanaam kon buñ demee ba jéggee makka ci la ko yent bi digle sallallahu alayhi wasallam maanaam xaaru ba njëkk makka waaye bañ ko jegee la maanaam mooy dugguguñ ci xaram bi maanaam ci la mooy ne man képp ko xam ne lam yakul nekkul maahu ànd ak moom hadiyun hadiyu iza taafa bu tawaa tawaafee wa sa'ata mu dox daw maanaam bayna safa diggante safa wal marwa al marwa an yaxil la na daa di simmeeku maanaam na daa di simmeeku ci armal bi nga xam ne moom la armalal xaalat maanaam euh, ngir ne ginnaaw bi day def lan maanaam moom kon maanaam dañoo sopp yéene bi jugee ci umra jugee ci at ñëw ci ñëw ci umra déedéet mm. waa da war a def ah. tamattu waaw maanaam kon jóge ci ifraat dem ci tamattu ok léegi ba mu defee loolu nag bi yent bi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, hmm? ñi maanaam yent bi bi mu leen digalee lool ne nañ ko def xaalat nee nag fa duxila mu dugg mu dugg alay naa ci ñun yawman naxri mm-hmm. maanaam euh, bisu tabaski mm-hmm. bi lax mi ci Euh, maam ñu dugg ci ñun maam ñu ñëw ñun ci waa kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw indil ñu ndawal loo xam te ne baqarin gi euh, nag la faqultu man ma ne ko ma hada li lan la maam loolu dañuy wane ne kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy yóbbu bi muy def hadu yi na gëléem mi mais ay nag naka noonu tamit ay xar comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee hadu soxna Aysa bi radiyallahu anha nee na bi nga xamante ne nee na bi mu waxee noonu faqultu man ma ne ma hada lu mu doon qaala mu ne naxara Ah, rende na maam lot na lot na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam azwaajihi ci eh, maanaam eh, ñeel soxnaam yi maanaam defal na ko soxnaam yi hmm. te loolu eh, am na leneen luñ ciy jàng maanaam gis nañ li tax imaam Buxaari indi ko mais mooy ne nag dañ koy loj hmm. yéen boo li tax ñu waxoon sànq ne boo xoolee imaam Buxaari baat li mu jëfandikoo fii mooy rajo bi rendi mais hmm. nag cosaanam mooy rendi gëléem cosaanam mooy loj Euh, xar cosaanam mooy rendi waaye ndax ma def naa rendi lu ñu maanaam lu ñu war a loj wala ñu loj lu ñu war a rendi kooku borom xooxoy wuute ci rahmatullahi alayhim ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhuru ulama fuqaha hanafi shafi'i hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu aayul maanaam lu ñu war a rendi ñu loj ko loolu aayul maanaam comme tey am nag boo xam te ne dañ koo taxawal wala boog ñu euh, ñu ñu góorloo ko mu góor ñu daal di dagg parce que loj moom mooy dagg li nga xamante ne moom mooy fii fii fi dënn bi jeexe mm-hmm. maanaam partie bi dënn bi jeexe foofu la ñuy dagg mu yëg li nga xamante ne nag moom mooy rendi moom mooy baat bi lañuy ñuy rendi maanaam mooy euh, euh, euh, bu waaw buli bi moom la ñuy rendi moom la ñuy dagg ak ñaari sidit yi nga xamante ne ñoom ñoo dee ñoo ñoo ko dendal xam loolu la ñuy dagg ah léegi nag est lu ñu war a loj ñu rendi ko est-ce que da dana baax wala lu ñu war a rendi te lu ñu war a loj gëléem est-ce bu buñ ko rendee dana baax maanaam mooy tëral ko teg ko teg ay loxoom maanaam ak tànk yi ñu tegale leen maanaam ñu reende ko comme ni ñuy rendee xar ak nag wala buñ dee nag dañ koy jël ñu def ko ni ñuy def xar ak maanaam ni ñuy def euh, gëléem wala yooyu loolu ndax dana baax loolu moo tax borom xam yi maanaam masala boobu moo tax ñu wute ci ñii muy jumhur ñoom dañ ne bu boobaa dina baax ndax xadis bi maanaam xadis bi mooy wane ne mën naa baax sauf Euh, nekkul li gën waaye nag dana baax quand parce que bu baaxul bu dul woon du baax maam yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ko rot euh, fuqaha maliki nag rahmatullah ñoom dañuy déedéet ndax borom subhanahu wa ta'ala dafa dafa dafa teqale diggante nag ak maanaam ak xar ci benn wàll maam nag ak gàtt gi ci genn wàll ba pare jël gëléem teg ko ci geneen wàll gi fii Euh, dafa wax ne naxara an rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam mu nekk taxliban maanaam ngir nootal ne li yenent bi doon def rek sallallahu alayhi wasallam ngir ne gëléem yi ñëw gënoon a bëri te moo tax bis bi dañ koy wax yow yawmun naxri maanaam bisub loj maanaam yi ñu def yëpp dañ naan comme bisub loj la naxara naxara naxara naxara maanaam loj na loj na loj na loj na waaye du dëgg-dëgg lojuñu dañoo lan dañoo rendi mhm. beneen bi ci def te moom mooy alquran dafa ne euh, mooy euh, qaala Muusaa lakum yaa inna Allaha ya'murukum an lan tasbahu baqara mhm. waaye ne gëléem la fasalli li rabbika wanhar mhm. mooy la te pourtant même mën nañoo rendi bisub Tabaski mën nañoo rendi xar ak yooyu waaye duñ ko la ànd ak loolu maanaam kon yooyu yëpp day dëgëral li fuqaha Maliki yi wax rahmatullahi buntu boobu àndaa ko li xaalis mais nag fuqaha maliki nee nañ bu fekkente ne lor dafa am munif naa loj maanaam moom mooy ci anam koo xamante ne mënoo jàpp xar mi masalan wala bëy bi wala nag bi maanaam mënoo koo jàpp lu dul lan lu dul nga loj ko maanaam mënoo koo rend lu dul nga loj ko moom masalan mooy muy daw comme ki loolu moom day yor àtte yi comme ku rëbb maanaam xam nga am rëbb charte bi nekkul nga rendi ko charte bi moom mooy na ko jam mu dee te nga wax bismillah voilà maanaam lu tax parce que dafa jor dafa dafa dafa dafa maanaam te wax sax maanaam dafa dafa dafa dafa njaay àllu mhm. maanaam bu njaay àlloo bu boobaa mënees na koo def ni ñuy def njaay àll yi mhm. maanaam ci buntu boobu lañ koy daal di dugal bu boobaa ah, mooy am xar nga bëgg koo rendi muy rëcc ak yooyu noonu nga daal di jël sa sa sa sa sa sa xeec wala sa sa sa sa pistolet boobu nga xamante ne mais bi bii jam pa bi nga xamante ne day day da koy assommer mhm. voilà bi nga xam ne da koy jam di tuur di deret di génn boobu la ñuy wax ah euh, ak yu mel noonu nga dóor ah bismillah dóor ko mu dee boobaa rendi ko maanaam boobaa booba moom day daal di baax waaye cosaan bi nag moom mooy rendi voilà d'ailleurs moom moo tax a ah, aw maanaam zaba la ñuy wax voilà dégg mu ne euh, qaala Yahya Euh, te mooy as ibn mm-hmm. al-Ansari mooy ibn Qays mm-hmm. euh, waaw moom lañ gisoon ci kaw ci kanam Yahya ibn Sa'id ibn Qays la al-Ansari la dal mm-hmm. Mazini ah non non al-Mazini moom mooy solo ci kan voilà ci al-Madani la waaw mooy Mazini Madani la ndax Mazini moom mooy solo ci ñoom euh, Zayd Abdullah ibn Zayd ibn déedéet Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari al-Mazini radiyallahu voilà maanaam ñoom bokkuñu Yahya al-Mazini ñoom mbokk ñoom mooy mooy ñi solo xadiisu njàppal yenente bi sallallahu alayhi wasallam voilà maanaam duñ benn kon ñi kii kii moom mu Yahya ibn Sa'id al-Ansari mooy ki njëkk ci ci Sahih bi ah, imam bu mag boobu moom mooy Madina bi waa kay dégg nga bu ne fa zakartuhu ma tuddul ko ma wax ko lil Qaasim maanaam mooy Qaasim di doomu Seydina Muhammad ibnu Abu Bakr radiyallahu anhu radiyallahu anhu nee na ko xaalam mu ne ko moom mu ne ma atakka dikkal la maanaam mooy Amra Amra bint Abdurrahman rahmatullahi alayha li mu la nettali ndig biir xadis bi nettali koogu indil na ko ala wajji yi ca na mu nekke noonu ni mu ko nettali nii la deme maanaam mooy lan moom tamit soxna Aysa radiyallahu anha daf kaa nettali woon voilà voilà lii euh, lii nii tamit benn xeetu riwaaya la moom mooy alqiraatu ala shaykh bi al imla la boo xoolee bi samaa'u la maanaam moom dafa déggee maanaam moom Yahya ibn Sa'id al-Ansari dafa déggee ci Amra Amra daa di koy nettali soxna Aysa wax radiyallahu anha moom dafa dégg boobu moom moo déggee ci sëriñ bi fii nag moom moo nettali sëriñ bi sëriñ bi saxal ko maanaam loo mooy qiraatu ala maanaam ñaar yëpp xeetu maanaam gisoon nañ ko ci kitaabul ilm maanaam li nga xam te noonu la ñuy la loolu demee moo ne xadis bi tamit kon imam Bukhari rahimahullahu ta'ala lu bëri bëri nen na trois cent dix-sept yoo xamante ne dañuy wuutee amaan na waaye dëgg waaye maanaam xadis bi ci boppam ndax xadis la bu gudd gudd gudd mooy bi nga xamante ne moom mooy xadisu soxna Aysa bi radiyallahu na mm-hmm. ko xadis numéro trois cent dix-sept mille cinq cent cinquante six mille cinq cent soixante mille six cent trente huit mille six cent quatre vingt onze euh, te léegi léegi fii nii dinañ ko gisaat léegi mille sept cent vingt mm-hmm. euh, foofu lañ ko war a gisewaat insha allah taala mille sept cent vingt mille sept cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-huit deux mille neuf cent cinquante quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze ak sept vingt-neuf imaamu euh, na ko juróom ñetti yoon ci mi hadith numéro 1211 imam Abu Dawud dina ko hadith numéro 1778 mille sept ba mille sept cent soixante dix mille sept cent quatre vingt mhm. et un ba mille sept cent quatre vingt quatre imam An-Nasa'i def hadith numéro deux mille six cent cinquante deux mille sept cent dix huit deux mille sept cent soixante quatre deux mille huit cent quatre deux mille neuf cent quatre vingt dix ak deux mille neuf cent quatre vingt onze imam Ibn Mâdja def hadith numéro deux mille neuf cent quatre vingt et un ak trois mille imam Mâlik na ko hadith numéro mille cent soixante sept ak mille deux cent vingt sept imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bare bare la ko indi comme ni gis na hadith bi euh, waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom def imam At-Tirmidhî rahimallahu al-jamii' mu ne baabu naxari fii man xari nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Minan baabu buntoon naxari loj fii man xari ci lojukaayu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi Minan ca Minan maanaam nga xamante ne ci wetu jàkka ja la nekk mu juste ci booy maanaam bu fi ñuy sànni jamra boo weesoo jàkka ji nga xam ne maanaam mooy bi ngay njëkk jot bu ñuy fa ñuy sànnee jamratul ula jamra ju njëkk yi ci càmmoñ ci foofu la nekke mm-hmm. maanaam foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan lojee daan ah, nga xamante ne ñoom Euh, maanaam bisu tabaski waaye kon nag léegi moom mun na la maanaam bisu tabaski ñi nga xam ne dañoo aji euh, bu ñuy rendi nañu rendi foofu maanaam te lool nag moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy xëñ yu njëkk yi mais ñun léegi suñu aji moom du demee moom suñu aji maanaam place boobu la ñuy rendee mbir yi gaa dëgg la waaye du ñu bàyyi ñëpp ñenn maanaam millions yi nit yëpp ñëpp ñëw bëgg a rendee foofu loolu du mën jàppandi maanaam du mën a ne euh, organisation bi boobaa dañu daal di tay la te loolu mën naa ne comme yeneen bi sallallahu alayhi boo ko xoolee daanaka fii dinañ seetlu ne am na yoo xam te ne dakaa tayle comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala waaye euh, rendi goon kon mënef naa rendee euh, maanaam de rendee foofu ci place u rende kaay boobu loolu mooy sunna waaye nag fépp fenn foo rendee rek baax na te yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne mooy ko fi hadith sayyidina Jaabir bi radiyallahu anhu ne minan yëpp place u rendi maam ngir yaatal maanaam ngir ne imaginer tey bu ne woon foofu kese kese kese la mën a rendee ñu nekk ay millions wala ñu dem ba nekk ay milliards war a aji ji nan lañ mën a rendee doo ñun ñëpp mënta ne maanaam kon loolu moom mooy ne maanaam tamit ak yombalu l'islam waaye fii imaam al-Bukhârī rahimahullahu ta'ala du mel ni buntu bi ngir leeral ngir nga xamante ne moom moo nekk ci maanaam rend fi nga xam ne moom mooy place yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ren day mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathana Ishaq ibn Ibrahim te moom mooy ibn Rahawayh maanaam imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala Abu Yaqub al-Hanzali rahimahullahu ta'ala al-Marwazi maanaam borom musnad la moom tamit comme ni nga xam ne noonu la moom Ahmad amee musnad moom noonu la amee musnad maanaam al-Hanzali ah, rahimahullahu ta'ala ah. euh, Euh, moo tax moom musnadam boo xoolee moom imam ahmad ma ginnaaw musnad imam moom moo gën a màgg ci musnad yi voilà dégg nga euh, comme ni ko ma wa dunaha masanidun wal mutala min wal li li ahmadin wal hanzali voilà waaw hanzali mooy Ishaq ibn Rahawayh al-Hanzali rahimahullahu taala moom Naysaabuur Naysaabuur la maanaam moom Perse moom mi ngi génne at cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay sallallahu wasallam génn at deux cent sallallahu wasallam ci Naysaabuur wa ashaabu kutubu sitta ñu solo hadiisam imaam Buxaari imaam Muslim ak imaam Abu Daawuud ak imaam Nasaa'i imaam Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja ñoom solo wuñu hadiisam maanaam ñu ñaar rahmatullahi alayhi mu ne sami'a moom dégg na Xaalid ibn al-Haaris euh, ibn Ubayd mooy ibn Ubayd ibn Euh, rahimahullahu taala Abu Usman euh, al-Basri mhm. euh, moom mi ngi ci juróom-ñetteelu génération bi la bokk gane àdduna cent vingtième année génn àdduna cent quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne qaala haddathana Ubaydullah ibn Umar te mooy al-Umari Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Abu Usman bu mu gisoon ko an Nafi' mu mawla ibn Umar anna Abdullah muy ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala maanaam nga gis ne waa kër gi ñoom ñoo solo xadiis bi maanaam ci ñett ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu mujj ñi waaye ñeneen ñi ci kaw ah, ñoom dëkkuñu ci eh, kër gi eh, kenn ki waa Basra la kenn ki waa Naysabur la dégg nga mu ne eh, radiyallahu anhu anna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu mu ne kaana nekkoon na yan daan daal la filman xari ci lojukaay bi maanaam li mu tuna qaala Ubaydullah Ubaydullah di leeral mu ne man xaar nabi sallallahu alayhi wasallam te dina leer ci riwaaya bi di ñëw insha allahu taala maanaam man xaari rasulillahi sallallahu alayhi wasallam maanaam mu lojukaayu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam yenente sallallahu alayhi wasallam foofu la daan lojee Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu foofu la ko daan defe yaa subhaanallah Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu saa yu ñu gisee xadisam lii la daan def lii la def la la ñuy teg ci xadis bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la daan def maanaam moom saa yu ñu waxee ne lii laa def lii laa def lii laa def rek maanaam boo ko xoolee rek da nga gis ñu teg ci lan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la daan def waaw asari ah, yeneen bi sallallahu yel moom yelloo na yeneen bi li mu ko tàggee rajulun salih waaju baax la mm-hmm. yelloo na ko mm-hmm. dégg nga radiyallahu taala anhu euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom rek moo ko soxla dafa bi dafa bokk ci afraad al-Bukhari imam al-Bukhari daa wiitu hadith bi ci waa ashaabu kutubu sitta hadith bi hadith moom cinq mille cinq cent cinquante et un rek la koy indiwaat maanaam feneen rek la ko indiwaat moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, ci kitaabul adaahi baabul hmm, adha wal manhar bil musalla dégg hmm. euh, kon maanaam mooy ci julleekaay bi place wet place julleekaay bi ci wetam mooy ci càmmoñ ci foofu la yéen foofu la yéen di saasam daa dalante maanaam mooy bu ñu julli mi nan ci ci place bi noonu foofu la yent bi sallallahu alayhi wasallam daan euh, rende moom sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu atam foofu la daan rende euh, euh, radiyallahu ta'ala anhu warda anna bi hadith bi kon imam Bukhari rek moom moo ko solo wëllu wéetoo ko mboolem waa xaabu ko do bu sitta mm. rahimallahu jami' mu ne qaala bil isnaad muttasil bil kitaab haddasanaa Ibraahiim ibn Munzir gis nañ ko léegi mu ne noo qaala haddasanaa Anas ibn Iyaad mooy xadis jëmmi xadis bi ñu gisoon léegi mu ne ah, maanaam jëmmi caalale bokk plutôt bi ñu gisoon léegi jëmmi xadis waaye caalale ak benn la mu ne qaala haddasanaa Muusaa ibn Uqba imaam al-Maghaazi an Naafi' mawlaa ibn Umar anna ibn Umar sayyidinaa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallaahu ta'aala anhumaa kaana nekkoon na yab'asu daan yabal bi hadyi yi ci ah, hadiyoom min jam'in mu jóge ca Muzdalifa waaw maanaam Muzdalifa la ko daan jëlee min aaxiril layli ci mujjantalu guddi gi maanaam kañ la ñuy jël hadiyu bi war ko yóbbu Minan pour ñu war ko faa mën a lojee du ñu bàyyi ba xëy suba teel def ko déedéet ci mujjantalu guddi gi lañ koy yebal ngir mu dem mu dem Minan gisoon nañ ni ñi nga xam ne ñooy ñu néew doole mooy jigéen ñi ñooñu xale yi màggat yi ñu feebar yooyu ñooñu dañ leen di teel a évacuer ñu teel a dem Minane mën a daal mën a gaaw a dem mën a sànni jamraak yu mel noonu loolu nañ ko maanaam xel yi tamit noonu lañ ko defee maanaam ñu teel a dem euh, Minane euh, dégg nga xattaa ba tey yu xale ñu dugal ko bi ci moom man xaru rasul man xaru nabi sallallahu alayhi wasallam ren di kaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa xujjaajin ànd ak xujj ay ay maanaam ñoo xamante ne ñoom ñooy ay xujjaaj mooy ñi aj te fii mu nekk na ci ñoom alxurru gor wal mamluk ak ay jàmm maanaam am nañu ay gor am nañu jaam maanaam mooy ne nekk gor du sart ci nga bokk ci ñi nga xamante ne yéen yéenay dem ah, di di di di di rendi hadu yi maanaam rendi hadu yi maanaam boucher yi koy def bokkul ci sart yu ñu nekk ay gor maanaam lool lool lool leeral voilà maanaam kon euh, euh, ama léegi nag mu am beneen mbir boo xam ne mën naa leeral te boobu ba léegi leeraluñ ko mooy euh, bu dee kii umra kii umra ah moom marwa lay rendee maanaam lot bi moom marwa la koy defee kii at moom moo koy defee fan mi nag voilà maanaam kuy umra am loolu maanaam war a fa am ay hadiyu maanaam soit nga yóbbaale hadiyu mhm. wala nga am ay loo war tax nga war a tuur deret mhm. boobaa marwa nga koy defee mhm. alors que kii aj fan la koy defee miinaan loolu moom mooy différence bi euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ka wéetoo itam euh, rahimahullahu taala te fii rek la ko indi mu ne qaala maanaam kon da ko wéetoo wallif wa ashaabu kutubu sitta rahimahullahu jami'a mu ne baabu man nahara bi yadihi baabu buntu man ka xam ne nahara day rendi day loj euh, bi yadihi ci loxoom maanaam moom mooy euh, day wane ngëneel gi nekk ci ne nit ki mën na maanaam loolu moom ci mu defal ko boppam maanaam comme tabaski tamit nga rendil sa bopp maanaam loolu ngëneel gi ci nekk maanaam ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. te loolu doy na ngëneel mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab mooy ibnu Bishr ad mooy daakantalam moom eh, waa Basra la rahimahullahu ta'aala mi eh, gane maanaam moom ci fukkeel génération bi la bokk génn àdduna deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom imaam al-Bukhari imaam an Ibn Maaja ñoom ñoo solo ay hadiisam rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddasanaa euh, Wuhayb te moom mooy ibn Xaalid ibn Ajlaan al-Baahili rahimahullahu ta'ala di waa Basra moom tamit gisoon nañ ko mu ne qaala an Ayyuub mu ibn Abi Tamiima Saxtiyaani an Abi Qilaaba mu siiwee noonu al-Jurmi rahimahullahu ta'ala turam di Abdullahi ibn Zayd ibn Amr rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa zakara al-hadiis mu tudd hadiis maanaam moom dafa tudd xadis maanaam moo tax mu wax ca ginnaaw xadis ba mu jeexale mu ne muxtasaran dañ koo tënk hmm. waaye dina indi xadis bi ci kanam maanaam ci maanaam ñaari buntu après maanaam ci gan ci kanam waaye foofu dafay guddal xadis daf koy leeral daf koy yaatal hmm. kon mu indi xadis bi ci tënk mu ne kon wa zakara xadis bu tudd xadis qaala wax na ci xadis bi ne wa naxara rendi na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi yadihi ci loxom hmm. sab'a budnin juróom ñaari gëléem xiyaaman ñu daal di taxaw maanaam gëléem maanaam juróom-ñaar la la def ak loxo moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa daxa waaye dafa tabaski maanaam dafa rend bil madina ci ca madina kabshayni ñaari xar am la xay ni yoo xamante ne eh, benn melo lañ maanaam am la dañoo wutee ci lan lay teg ñu ne benn melo ñu ne non maanaam koo xamante ne dafa am lu weex ak yu ñuul waaye lu weex lu ëpp wala ñu wute nañ aqranayni borom ñaari béjjén maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon maanaam day gis ne kon dafa tànn xar yi maanaam xar boo xam ne benn melo la bu rafet ba pare ànd ak béjjén maanaam maanaam xar bu duuf loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tànn maanaam lii nag euh, maanaam zahir bi mën du ne mm-hmm. mënta nekk mais li mu wax. maanaam ndax mënta nekk mak Makka bisub Tabaski ren xari fee nekk Madina ren ñaari xar allahuma ba mu des moom mën a nekk ñaari possibilité bu njëkk bi moom mooy benn maanaam xar ya da leen a tay la mhm. ñu rendee ko Madina ko ci turam loolu tamit dimiwut ne moom ci boppam ko rendi kon nag bu boobaa dañ naan bi mu rendee fii juróom maanaam xar fii dafa dem fële Madina daal di rend bi mu de yëggee Madina daa rendiwaat yeneen ñaari xar mhm. yoo xamante ne maanaam moom dafa ne xaru Tabaski moom dakaa rendi nday rendi benn bi pour moom waaye benn waa këram beneen bi ci des pour xeetu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax képp ku amul xarum tabaski warta am dara lu lu ko war a naqari wala lu koy jàq maanaam daa war a jàpp sax ne mbégte la lii maanaam yàlla circonstance yi mu ko teg ba mënta rendi xarum tabaski dëgg dëgg xéewal la ndax lan yenent bi sallallahu alayhi wasallam ko rendi yenent bi sallallahu alayhi wasallam tabaski loolu réy réy réy la waaye nag euh, gaa yi <laughs> duñ ko déggee boobu nopp rawatina borom jabar yi borom moom du ko déggee nopp boobu maanaam suñu wolof yi maanaam ñun wolof yi jàpp ne maanaam fi mu toll musiba bu réeree xew na te loolu sax wallahi xéewal mag la yéen dañu saa saa moo rendil yaa subhaanallah ki xam ngeen xéewal googu nu toll yeneen bi moo rendil sallallahu yow ak sa parce que yéen koy jullit ngeen yeneen bi rendil sallallahu ah maanaam kon ñaari possibilités yi yëpp am nañ maanaam mën naa ne maanaam ne moom moo leen rendi lu mu demee wala boog moo leen rendi maanaam moom mooy dafa dafa dafa déng dafa leena tey la comme ni mu daan def tabaski bu daan jot da ñaari xar loolu tam mën na nekk ne maanaam xalis bi bi mu nekkee Makka bis at bi maanaam at mooma lii la ak yeneen ya ca def Madina lee la daan def loolu tamit beneen maanaa la muy ñetti maanaa voilà te ñaar yooyu noonu ne benn bi ngir yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak waa këram beneen bi ci def mu ne ngir xeet bi yëpp la képp ku ci amul ki man maa la rendel voilà euh, dégg nga kon xadis bi moom al euh, Bukhari euh, rahimahullahu taala indi woon na xadis numéro mille cinq cent cinquante et un mille sept dina ko indi léegi mille sept cent quatorze imam Muslim maanaam ba pare dina ko indiwaat tamit ci kanam hadith numéro cinq mille cinq cent cinquante-trois cinq mille cinq cent cinquante-quatre cinq mille cinq cent cinquante-huit cinq mille cinq cent soixante-quatre cinq mille cinq cent soixante-cinq ak sept mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf imam Muslim i na ko hadith numéro mille neuf cent soixante-six ak mille neuf cent soixante-cinq imam mille neuf cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-six imam Abu Dawud na ko hadith numéro mille sept cent quatre-vingt-seize deux mille sept cent quatre-vingt-treize ak deux mille sept cent 94 imam Tirmidhi na ko hadith numéro mille quatre cent quatre-vingt-quatorze imam Nasa'i inna ko hadis maanaam imam an-Nasa'i moom daf ko indi juróom juróom ñeenti yoon juróom ñeenti yoon neuf fois imam Ibn Maaja inna ko hadis numéro trois mille cent vingt imam Ahmad ibn Hanbal tam lu bari la ko indi rahimahullahu ta'ala kon ñu gis ne hadis bi ñoom waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñépp solo nañ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu nahril ibli muqayyadatan baabu buntu nahril ibli lot gëléem muqayyadatan di loo xam te ne dañ koy dañ leen dañ koy tënk xam nga bu ñu xoolee euh, loolu maanaam fi ñu tàmbalee am na bunt yi ci ginnaaw yëpp bu ñu seetloo weesu nañ fi ñuy waxee waxu xadd yu kese waaye am na maanaam dugg dugg nañ ci bunt buntu yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu loj maanaam bu ñu xoolee buntu yi ñu weesu maanaam bu yi ginnaaw euh, bi ñu jugee ci wàllu takk ah, euh, kii bi maanaam jilaal bi ci jilaal bi bi ñu fa jógee ba bu léegi yëpp ci lan lañ nekk ci loj fan la ñuy loje nan lañ koy loje luy sunna ci loj nangam nangam lan moo ci dagan lu ci dagan lañ ci doon wax mooy ci ak li ñuy war a rendi ak li ñu la ñuy loj ak lan la ñuy rendi yii la ci ci loolu masala yoo lañ ne mu ne kon euh, baabu kon naxaril ibli loj gëléem muqayyadatan di ñu lu ñuy tënk maanaam gëléem li loj ko maanaam noonu lañu mooy dañ leen di teg faskuru smallahi alayha sawaf maanaam comme ni ko alwa dañ leen di teg ay sàppe maanaam bu ñu leen dee lot nga xamante ne tànk yi dañuy tegaloo mais euh, loxo maanaam bi nga xamante ne moom mooy loxo ndeyjoor bi loxo loxo càmmoñ bi moom dañuy dañ moom la ñuy takk yëkkati ko mm-hmm. loxo càmmoñ bi la takk yëkkati ko hmm? ñu takk ko après yeneen ñetti tànk yi ñu ñu taxawal ko noonu lañ leen di noonu la noonu lañ ko doon def mooy muqayyadatan loolu mooy dañ koo tënk mm-hmm. dégg nga mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab moom mooy maanaam mooy ibn Qanab al-Qanabi mu ne qaala haddathanaa Yaziid ibn Zuray'a maanaam mooy Rayhaanul Basri Abu Mu'aawiya rahimahullahu ta'aala bokk juróom-ñetteelu génération bi gën a àdduna cent unième année génn àdduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an euh, Yunus te moom mooy ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi rahimahullahu ta'aala Abu Abdullah dañ koy Abu Ubayd al-Abdi mu di waa Basra moom tamit rahimahullahu ta'ala génn àdduna 139 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Kufa an euh, Ziyad ibn Jubayr te mooy ibn Hayya ibn Mas'ud euh, al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 180 ane bokk ci ñetteelu génération bi euh, mu ne no qaala ra'aytu gis naa Ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ata dikk na moom sayyidina Abdullah maam gis naa sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ata mu dikki ala rajulin ci benn waay kat boo xam ne dëgg-dëgg anaaxa dafa gooral badana tawoo gëllee moom yan xuruhaa di ko loj qaala yenente bi maanaam moom sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne ko ibaas ha maanaam yëkkati ko qiyaaman mu taxaw muqayyadatan mu nekk lu ñu tënk maanaam comme niñ la wax ne da ngay teg da nga koy teg mais loxo càmmoñ bi nga yëkkati tënk ko takk ko yeew ko mu ne loolu day sunnatu Muhammad mooy sunna yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà ñi mooy qaala Shu'ba muy ibn al-Hajjaj mm-hmm. euh, maanaam kon euh, euh, Yazid ibn Zuray' mm-hmm. moom moo ko jëlee ci Yunus ibn Yazid al-Ayli astaghfirullah ibn Ubayd bokk al-Abdi mm-hmm. Shu'ba mu jëlee ko ci Yunus an Yunus voilà boo xam te ne moom euh, imam Ishaq ibn Rahowi rahimahullah moom moo ko solo na ko ci moom ci musnadam biñ la wax léegi mm-hmm. voilà maanaam mu ne qaala axbarani Ziyad moom moom baat bi wax waxul ne Yunus an Ziyad mais daf ne axbarani maanaam nga dégg ne kon mbir mi lan dakaa lan dakaa solowee ci moom ci anam goo xam te ne dakaa dégg ndax imam Bukhari baatu axbara ak xaddasa benn la ci moom waaye maanaam aw ah, li ëpp ci borom xam bu ñu waxee axbara li muy tekk moom mooy dangaa ja wax sëriñ bi sëriñ bi dëggal la te Shu'ba rahimahullahu taala maanaam moom amul lan maanaam mooy képp kuy def tadlis moo Imam Bukhari indi ko mu ne qaala Shu'ba an Yunus mu Yunus moom nee na moom Shu'ba da lay laaj moom leer ne da nga kaa mu dooga moom mu doog koo mën a nett na voilà soo nee ma nett na xam ne kon <coughs> nga kon euh, loolu moom sunna yenente bi la sallallahu alayhi wa wasallama hadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala fii rek la koy indi imam Muslim dina ko indi hadis trois cent bi imam Abu Dawud inna ko hadis numéro mille sept cent soixante-huit imam Malik inna ko hadis numéro mille cent sept imam Ahmad inna ko hadis numéro quatre mille quatre cent cinquante-neuf ak cinq mille cinq cent quatre-vingts ak six mille deux cent trente-six ñu gis euh, kutubu sitta euh, ñett ko ci indi ñett yu ñëw ko imam Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud amaa imaam at-Tirmidhi wa Nasa'i ibn Maaja gindi wuñ ko beneen bi ci des moom mooy képp ku indi benn yoon rek nga indi xadiis bi hmm? ci ñoom rahimallahu al mu ne baabu nahril budni qaa'imatan maanaam xam nga euh, ci biñ gis léegi mooy ne dañ koo loj waaye dañ koo lan dañ koo tëddal dañ koo dañ koo taxawal tënk ko ah dañ ko tënk maanaam bu ñu war xalis xadis bi weesu mooy ne sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu loolu la wax dafa nettali ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii sunnaam moom mooy daf ko daan taxawal waaye arab yi ci lu cosaan lañ xam moom mooy dañ ko daan góoral moom dañ ko daan góoral mooy mooy dañ koy teg maanaam mu teg ay tànkam ak loxo bi maanaam du tëdd bokkut ak yi nga xam ne dañ ko daan tëral maanaam comme bu ñuy rendi xar ni ñu koy njettee noonu tëral ko wala nag ñu def noonu gëléem gëlëm soit da nga koy bàyyi mu góor maanaam daal di teg daal di yëkkati bopp bi taxaw wala moom nga taxawal ko waaye lii sunna mooy nga taxawal ko def ko lan tënku tënku comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ni loolu moom mooy sunna moo tax Seydina Abdullah ibn Umar wax ko radiyallahu anhu buntu bi tamit loolu lay leeral maanaam ne na ko taxawal maanaam fee tënk yi la doon wax fii taxawal gi lay wax mu ne baabu buntu naxaril budni lot gëléem yi qaa'imatan fekk ñu aji taxaw wa qaala ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu nee na sunnata Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy lan mooy hadith bi ñu gis léegi mu ne wa qaala ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne sawaaf comme la fara fazkuru ismallahi alayha sawaaf fa idha wajabat junubuha fa at'amu minha eh, minha al-qaani'a wal-mu'tar moom lañ doon gis ah, fi mu nga xam ne fazkuru ismallahi na ngeen tudd yàlla alayha moom sawaaf ñu ràññale leen maanaam Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu Seydina Abdullah ibn Abbas xabru umma doonma ko radiyallahu anhuma ne qiyaaman mooy ñu taxaw maanaam mooy ñu def comme li Seydina Abd euh, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ne loolu mooy sunna yente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy mbir mi maanaam euh, qiyaaman ñu nañu nañu taxaw mu ne qaala mu doog indi nag xadis bi xam xamante ne moom la tuddoon sànq bi naaw zakarab xadis ba pare jeexital mu ne muxtasaran moom la indiwaat indi ko nag ci càllaleem ak maanaam baat yi wuute ngir ne imaam al-Bukhari rahimahullah du indi comme niñ ko gisoon benn maanaam xadis du ko indi ba pare indiwaat ko ci jëmmi càllale gi du jëmmi baat yi te amul leen ne loolu du ko def daa man dana am lu tax lu mu lu mu ci yokk fii maanaam la ko indi kon mu indi ko ci nu mu ni mu mate mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaabi la haddasanaa Sahl ibn euh, Bakkar euh, mu ne qaala haddathana Wuhayb an Ayyub an Abi Qilaba an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne salla julli na nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra tisbaar bil madinati ci madinatu munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam arba'an muy ñeenti rakka comme boobu génnagul woon wal asra takkusaan nag julli na ko bi zil bi zil xulayfa ci zil xulayfa rakka tey ni ñaar rakka maanaam kon boo génnagul dëkk bi munoo wàññi munoo boole boo jullee tisbaar nga doog a génn dëkk bi dangay daal di lan mën ngaa daal di wàññi bu fekkee mën ngaa mu daal di boole tamit waaye bu dee fa nga jëm lan fa nga jëm mën a mat na lu ñu mën a wàññee dégg nga ak lu ñu mën a boole itam dégg nga fa baata mu daal di fanaan bi xaar ca Dul Xulayfa fa lamma ba nga xam ne ashab asbaha ci la xëyee rakiba ci la war raxilatahu gëléemam nga war waayam fa jaala mu nekk yu hallilu ah, di eh, di di di tudd yàlla ci baatu laa ilaha illallah way sabbihu ak di sabbal fa lamma ba nga xam ne ala féeti na ko alal bayda ci al bayda maanaam dem na ba ci tundug bay maanaam ba ca bayda labba ci la dooga ci la di talbiya bi himaa ci ñoom ñaar jami'an mboolem seen maanaam labbayka allahumma umratan wa hajjan mais lii gisoon nañu saw saw bi maanaam lu tax saxaaba yi wute ci radiyallahu loolu gisoon nañ ko li sayyidna Abdullah ibn Abbas nettali woon radiyallahu anhu ne saxaaba yi jamono ji ñu gis yeneen bi sallallahu alayhi moo wute falamma ba nga xam ne daxala dugg na makkata makka amarahum ci la leen diggalee an yaxlu ci ñu simeeku maanaam maanaam fii li muy tekki moom mooy bi ñuy waaj bi ñuy bi ñu duggee makka maanaam laataa ñuy dugg makka ci la leen wax ne nañu yiine moom ra mm-hmm. waaye ba ñu duggee la leen wax ñu simmeeku mooy gannaaw ba ñu umra umra waaw ba ñu tawaafee ba def dawat Safa ak Marwa wa ndax aramu lot moom yenente bi bi sallallahu alayhi wasallam bi yadihi ci loxom yu tedd juróom ñaari giléem lan qiyaaman ñu taxaw maanaam lii moo tax ma moo xam ne ah wa daxa mu daa di ren tabaski bil madinati ca madinatu munawwara ala sakinah sallallahu alayhi wasallam kab shay ni ñaari xar am laxari ni yoo xamante ne buy benn meloon akkara nay ni maanaam ci wuute baat bi lu muy tekk akkara nay ni yu borom ñaari biy jën mu ñoom biy jën dégg nga euh, hadith bi euh, eh, voilà gisoon nañu gis gisoon nañ ko léegi ci taxrib lu aju ci loolu euh, donte maanaam ci riwaayat maanaam li mu guddee nii am na ak riwaayat yu bari bari bari bari ci imam Bukhari indi rahimahullahu taala te ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp lan mm-hmm. solo nañ ko rahimallahu jamii mm. mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddasanaa Musaddad ibn mm-hmm. Musarhad mu ne qaala haddasanaa Ismaa'iil mu ibn Ibraahiim mm-hmm. Abu Bishr gën a siiwee ci ibn Ulayya mu ne an Ayyuub mu as-Saxtiyaani an Abii Qilaaba an Anas ibn Maalik radiyallaahu ta'aala anhu qaala mu ne sallaa julli na Nabi sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra tisbaar bil madina ci madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam arba'an ñeenti rakka wal asra mu julli takkusaan bi Zul Hulayfa rak'atayn ñaar rakka wa an Ayyub solo ci Ayyub eh, ibn Abi Tamimata as-Sakhtiyaani an rajulin mu jëlee ci beneen waay Anas ibn Maalik ibn eh, Maalik eh, radiyallahu ta'ala anhu ah, maanaam moom mooy fii li lim ci nam ko mooy maanaam Ismaïl ibn Ulayya moom moo solo fee ci Wuhayb hmm? maanaam wuuti gi ñu wuute ci hmm, ci Ayyub ibn Saxtaan mu jële ci lan Abu Qilaaba maanaam ci Abu Qilaaba la la solowee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee maanaam kon Abu Qilaaba moom moo solo moom ci moom ci moom la ko solowee an Anas mu jële ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu maanaam kon fii mubham bi ki nga xam ne moom la ñu mubham maanaam ni ñuy yëkkatee ibham bi moom mooy ci beneen riwaay bi ci kaw mooy kan la Abu Qilaaba la radiyallahu ta'ala anhu mu ne summa topp nag baata mu daal di fanaan moom yenente sallallahu alayhi wasallam hatta qibata asbaha mu xëy fa salla mu daal di julli as-subha suba gi summa topp rakiba mu daal di war raahilata wa gëléemam hatta mbéta iza ba mu yemmoo bihi ci moom al-bayda bayda ci ci la yëkkatee kàddoom maam di talbiya bi umratin wa hajja ci umratin ak hajja mooy umratan wa hajja hadis boobu tamit niñ ko gisee ni ashaabu solo ko imam Bukhari indi na ko hadith numéro 1089 1546 1547 1548 1551 1714 dina ko indiwaat 2951 imam Muslim na ko hadith numéro 690 ñaari imam Abu Dawud na ko 1202 1773 imam Tirmidhi na ko hadith numéro 546 imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 4006 469 ak 477 euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 12079 12083 12098 12818